min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab salaasumi'a wa sab'uun. wa an jaabirin radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala kaana jiz'un yaquumu ilayhi an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam ya'nii fil xutba falammaa wudi'a al-minbaru sami'naa liljid'i mithla sawti al-'ishaari hattaa nazala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa wada'a yadahu 'alayhi wa fii riwaayatin fa wada'a yadahu 'alayhi fa sakana wa fii riwaayatin فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وفي رواية فصاحت صياح الصبي fanazala annabiyu sala allahu alayhi wasallama xatta axadaha fa dammaha ilayhi fa jacalat ta'innu aniina alsabiyi alladi yusakkat xatta istaqarrat qaal bakat cala maa kaanat tasmacu min aldikr rawaahu al-Buxaari rahimahullahu taala kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci chapitre bi di trois cent soixante-dix di baabul manthuuraat wal mulah suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon gisoon nañ xadiis biñ mujj woon gis bin na woon wa an ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa anzala allahu ta'ala bi qawmin azaaban asaaba al-azaabu man kaana fiihim thumma bu'ithuu alaa a'maalihim walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadiis bi ci tegu muy wax nag beneen affaire <laughs> ndax ñu ngi bul fàtte kitaabul mansuuraat mooy rek kitaabul jaami' buy dajale ay sujets yu divers yu wute di wax ci mbir yu wute tey hadis bii mu indi 1831 hadis la boo xam ne day wax ci loo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ koy tudde eh, ci buntu alaamaatu wax voilà mooy li nga xamante ne mandarga ak yi nga xam ne ñooy wane dëggub eh, yonent bi alayhi salaam te ne dëgg-dëgg yàllaa ko yónni voilà ndax amul benn yonent bu yàlla yónne loolul dina am ci yooyu yu yu mu koy defal yoo xam ne day tax jaam yi daal di koy gëm waaw parce que ñëw rek ne maa yonent lool doy waaw man yonent laa yàllaa ma yónni kese lool doyul voilà moo tax boroom bi da leen di jox ay aayaat waaw muy ay xarbaax yoo xamante ne défi la waaw ku ñoom du ko def bu amee ci keneen ku muy rëcc di génn ci moom mooy ab taalibe bu ko gëm waaw te lool dañ koy boole tamit ci li nga xam ne ci yonent boobu bëri alayhi salaatu wassalaam taalibeem boobu la feeñ ci moom ci moom rek la jóge ca moom lay dellu waaw sinon bu xaabakat yi du ko man loolu moo taxoon keroog Firawna amoon problème waaw bi mu gisee Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam euh, sànni yatam yi mu nekk jaan mu jàpp ne lii njabar la naan hee yow njabar ngay jaay ci sama kanam guy kuy da ngay jaay njabar ba ak ci fii yow de damaa foog ne jox ko rendez-vous ne ko tànnal bu la neex mu ne ko yow euh, maw'idukum yawmu waaw seen rendez-vous mooy bés bi nga xam ne mooy fête nationale de l'Égypte boobu laa soxla waaw waaye yuhshara an ko def ca lëndëm nga ca crépuscule yooyu nañ bay waaji ñibbi non fi ñuy ñëwee nekk sawar laa la yow finaaw na moo tax gis nga keroog yi mu sànnee waaw yatam wi léegi njabarkat yi jàppoon ne tamit ñoom dañu jàppoon ne loolu la quoi hmm. ñoom moom moom mu ne leen dalee leen ne sànni leen yéen njëkk leen a sànni gaa yi sànni <laughs> indi fa sihrun azim comme niñ ko fi tudde woon njabar goo xam ne bu màgg la waaw <laughs> boroom bee ne gu màgg la kon bu màgg la du ay falaa falaa yu ndaw yooyu ah. les plus grands magiciens de le l'Égypte lañ ko dajaleel moom pharaon moom Firawna waaw léegi bi Seydina Muusaa sànnee bosam mu daal di fuuf seen yëpp seen yàq yi ah moo tax ci saa si ñoom dañoo mujj xarru su saajidiin waaw waaw dañoo nekk ñoo xamante ne dañoo rot sujóot daal di reconnaître que kii moom lii du njabar waaw waaw ne aman naa ñun gëm nañ ah, ci boroomu ki nga xam ne mooy Haarun ak Muusaa mii alayhim asalaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu mooy loolu défi lay doon yonent li ko yàlla jox défi la mooy aywa def leen nag ñeneen ñi du ñu ko mën a def moo tax alxuraan borom bi doon wax gaa yi ne leen ay aywa nañ dajale ku leen neex waaw waaw law ijtama'atil insu wal jinn gis nga jinne yi nit ñi ñoom ñépp ñu dajaloo woon ala ay yatu ngir ñu indi mel ne al qur'an ko woon waaw ñoom ñépp duñu ko man ñépp walaw kaana ba'duhum li ba'din zahira waaw même bu doon ne ñenn ñi dañuy jàppale ñeneen ñi loolu en dañuy échouer dañuy échouer waaw dañuy échouer doonu ñoo indi mukk laa yatuuna bi misle même bu dee ne dañ ci may nañ leen ñu tricher borom bi may na leen tricher leen du examen boo xam ne danaan ku nekk ak copie na def comme li alquran déedéet borom bi <laughs> may maye na tricher tricher tricher voilà <laughs> loolu mooy tricher <laughs> waaw mooy cette fois-ci képp ku yàlla bind rek ngay weddi yonent bi alay saa salaam ak yonent yi fi ma sa jaar yi yëpp ba maam aadama ba léegi ak jinne ñëpp bu nee nit ñi nag daa tudd moo tax mu ne nit ñee jinne waaw qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mislihi walaw kana ba'duhum li ba'din zahira waaw mooy jinne yi iblis ak ñépp lu jóge ci moom na leen dajale nit ñi dajale see ñoom ñi weddi yépp ba àddina bi tukki ba sa maam aadama ba léegi alayhi salaam léegi ñu tricher seen biir ci nekk naan waaw jàpp nga ne nan lañu war a wax ñu waaw dañuy def nii xam naa bon irab bi nag xaw a kii parce que yow ni ñu ko waxee dese naa kii waaw génne maamu arab yi dina dégg arab ñoom ñëpp nañ leen ñëpp a gën a aay ñu ñëw même jàppalante sax du ñu indi lu mel ni alquran loolu défi la yeneen alay saa saam xarbaax yi ñu indi défi la waaw kaccoor yi kenn du ko mën a indi ñu baax ñi wax naa dañ ko dudul sax mën a indi ñu dul yonent bu amee luy jaar ci ñoom ca yonent boobee lay roogalaate ci barkeem ñoom la am luy jaar ci ñoom di feeñ waaw mu ñu koy tudde karamatul awliya waaw kon nag ci bunt boobu buntu alaamatu nubuwa wax al bayhaqi rahimahullah bind na ci téere boo xam noonu la ko tudde ah ak yeneen boroom xam-xam Euh, euh, moom daal di nay euh, ci bunt bi nag ci boobu la mooy xadis bi gis nga mu ngi wax kon léegi fañ génn ñu ngi doon wax bu yàlla yu buggal jaan yi waaw ña baax ñaag ñu baaxul ñu lay raafalaale ak yeneen yi doon wax fan yi yëpp tey nag mu ngi ñëw ci bu nubuwa te yooyu yi ñu génnoon bul foog ne amul même bu dee sujet divers la aka am li nga xamante ne mooy rapport parce que mooy yeneen saa sa am dañu doon xabaare ci wàllu dajjaal ak yi nga xamante ne nii mooy yi xew ëllëg yi xew mu jub jamono ak yooyu ak tamit Seydina Jibril mi nga xam ne la naan Jibril a ji axirun bi anaani farasi yaquudu keroog Badar Seydina Jibril a ji ah yor li nga xam ne laxaabu fasam di ko di ko di ko di ko mat ci biir xare bi ak yooyee ba mu ñëw di ko laaj naan ko jaa Jibril ila nabi sallallahu alayhi wasallam yooyu du ñun ñu ñuy gis waaw léeg-léeg mu ñëw yor forme nit saxaaba yi gis ko mais yeneen saa salaam moo leen di wax ne kooku Jibril la woon voilà. ko yoneen saa saa gis nañ nga taxaw ak Dihya lu yàgg mu ne ah da nga koo gis <laughs> waaw ne du Dihya de kooku Jibril la parce que da doon jël lu bu doon ñëw di yor forme nit yu bari euh, euh, forme Dihya waaye tabit gis ngeen xadiis Seydina Jibril bi ñu tudde xadiisu Jibril alayhi salaam bu siiw bi dañ gis ko fii ci Riyaad bi bi mu ñëwee daal di agsi nit kooku nga xam ne dañoo jekk bay namaa nahnu inda Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam benn it it talaa rajulun waaw <laughs> waaw. shadiidu bayaadi siyab shadiidu sawaadi sha'r waaw laa yuraa alayhi atharu safar hadis boobu waaw kooku bi mu demee yonent bay saa moo leen ne Jibril la alayhi saa saab te mu ñëwoon doon laaj mal islaam mal iman mal ihsan waaw loolu yonent saa moo leen ko wax sinon xamuñu woon kan la moo tax te ñetteelu fan ba ba mu dajeeg fii naa war mun a fa yaa Umar atadri man as-sa'il ah yow xam xamoon nga ki doon laaj. <laughs> mu ne allahu wa rasuluhu alam waaw yàllaa ko ndawam da ñooñu xam mu ne ko ha mu ne huwa hada jibril waaw jibril la woon jaakum yuallimukum diinakum dafa ñëwoon ngi di leen jàngal ngir jàngal leen seen diina kon lii loolu lépp di kon di ñu wax xabaar yi ñëw ñoom dajaal ay seyna jibril ay malaaka yi ñuy waxal ak yooyu yooyu yëpp man day moo tax buñ ci tàggoon da nga doon gis ñu naan la lii bokk na ci tamit ci lii wane eh, mandarga alaamaatu nubuwa le fait que mu ñuy xabaare lu xewagul ak yu mel ne peut-être bii passé waxuñu ko woon ñoom ba ko tegu woon ci Seydina Dia Jibril ila nabi sallallahu alayhi wasallam ak wàccug malaaka yi keroog Badar euh, boobu moom nga xam ne saxaaba yi ci boppam dañ leen dóor gis topp benn waaye dem di benn yéefér dem ba koy dóor gis mu ne këlëb waaw <laughs> moo tax Seydina al Abbas keroog Badar biñ ko jàppee prisonnier ndax daa àndoon ak ñoom Abu Jahlin la àndaloon <laughs> daal di ñëw di contre yonent bi alayhi jii wa bu dee ni yéeneem du loolu waaye de mooy moom dañ koo forcer quoi <laughs> voilà mais ñëw na ànd ak ñoom kon nag seen àtte la la daal lay yor biñ ko jàppee prisonnier <laughs> ansaar yi bi ne man nii maa ko jàpp mu ne ko jàppoo ma yow daa am non yow man ki ma jàpp man oh, gisuma ko ci mbooloo mi quoi. <laughs> waaw yore ko saa saram ne ko ne ko déglul xam nga kan daa am benn malaaka boo xam ne moo la ci bu tedd moo la jàppale mi ngay jàpp sama baytex bii ci prisonnier yi voilà <laughs> kon mu ngi noonu kon loolu la bokk ci alaamatun nubuwa hadis bii bokk ci yooyu euh, les signes de la prophétie ak yi nga xam ne mandarga la yoo xamante ne di wane dëggug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne waan jaabirin 1831 mu ngi jëlee Seydina Mawlana Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma annahu qaala kaana jiz'un mu ne daa benn jiz'un mooy tronc mooy euh, euh, mooy date mooy bu ñu daggee ab ab garab lii des ci moom comme bu ñu garab dagg tronc bi waaw mu ne kon kaana nekkoon na jiz'un mooy ab tronc d'arbre bu ñu dagg mooy ab ëkk ab ëkk nga xam ne mooy bu ñu daggee garab gi dagg lépp ba mu des li ci nga xam ne mooy fi muy dàtt bi waaw dàtt bi muy tronc fii bi ah moom lañ moom mooy lan suuf ci garab waaw kon boog suuf kon kon boog ñu ne suuf kon ab ëkk boo xam ne yaqumu ilayhi nabi yeneen saa sam da ci doon taxaw bu doon xutba mooy ci la doon taxaw ndax boo xam comme que euh, garab la mooy bi nga xam ne ci lañuy defar jàkkaam ji euh, dafa am foo xamante ne benn ëkk buñ fa defoon boo xam ne dafa ne xam nga ay garab ay garab dañ fa amoon ay garabu tàndarma waaw dañ fa doon weer tamit ay tàndarma waaw moo am na benn ëkk boo xam ne moom foofu la desoon quoi foofu lañ ko bàyyi foofu la newoon yeneen saa salaam nag looloo doon fa la doon taxaw bu doon xutba nit ñi bu ko defee moom bu taxaw foo xam ne boo taxawee da ngay tiim ñi mais nga gën a kawe pour ñi gën a sori man la di gis léegi nag ci ëkk boobee nga xam ne yaqumu ilayhi nabi yonent yonent saa sam ci la doon taxaw yaani fil xutba moo tax mu ne liñ ci jublu nag mooy bu doon xutba bu doon def sermon comme vendredi wala boobu dara xew mu wax as-salaatu jaami'a julli day dajale nit ñi ñëw mu wax ak ñoom comme yooyu falamma wudi'a al-minbar bi nga xamante ne ni nag ci lañ teg minbar bi mooy parce que dina wax ci riwaaya yi ki nga xamante ne nii euh, mooy ki ko woon yeneen saa ne ngir mu utal ko minbar waaw léegi nag bi nga xamante ne nii am na yenn waay yu ne benn jigéen la wala benn euh, benn waay euh, no benn ansaariya la boo xam ne moo waxoon benn ne dina wax te lool Seydina Sahl ibn Sa'd Abul Abbas radiyallahu anhuma euh, mu ngi ko doon nettali tamit biñ ko laajee mu ne kenn gënu la xam mbiru minbar bi jamono jii que man voilà benn jigéen la boo xamante ne ci waa Ansaar radiyallahu anhum moo proposé yeneen saa salaam ngir mu defaral commune minbar foo xam ne moo gën a kawe fii muy taxaw te tamit mooy gën a kii quoi confortable que ab da ab dat ab garabu tàndarma ëkk boo xam ne dafa euh, garab gu ñu dagg nga mu ci doon taxaw noonu mu ne ko yeneen saa salaam ne ko waaw bu la soobee après nag ndaw si dem. Euh, comment wax benn booyam boo xam ne da ko doon benn jaamam bu ko doon liggéeyal boo xam ne najjaar la menuisier la euh, euh, léegi booy boobu nag moo ko defaral voilà moo defaraloon yonent saa salaam bar bi waaw kon muy muy bar bi quoi kon loolu mooy li nga xamante ne foofu la jóge woon waaw Allahu akbar waaw boobu la woon <laughs> waaw loolu la woon ci loolee ci la jóge woon ci yonent saa salaam nag biñ ko ko defaree nag moom lay wax nii ne bi nga xamante ne nii ci lañ ko defar defaral ko minbar bi moom yonent bi alayhi salaam ah moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag daal di ciy taxaw nag waaw <laughs> léegi nag euh, loolu nag bi nga xamante ne nag ci la am loolu nag lay wax nii moom la Seydina Jaabir sax dinañ gis yeneen saxaaba wax nañ la sànq Sahl ibn Sa'd ah euh, as-Saa'idiyu Abul Abbaas radiyallahu ta'ala anhu ni nga xam ne noonu la nettalee radiyallahu anhuma koy nañ continuer fii après dinañ ci taxawaat insha allah bu ñuy def taxrij bi insha allahu insha allahu taala kon mu ne falamma wudi al minbar bi nga xam ne nag ci lañ defar minbar bi nag daal di koy teg sami'na ci la ñu dégg lil jiz'i ñeel li nga xam ne mooy ëkk woowee yonent bi sallallahu alayhi doon doon doon doon taxaw ah misla sawt al ishar mel ni euh, mooy dafa yuuxu ngir euh, dina ko wax ci biir dafa jooy comme si gëléem koo xamante ne day day daa daa ëmb bay dugg ci fukkeelu muwaawam waaw fukkeelu weeram ni nga xamante ne nii mooy noonu nga xamante ne noonu lay def ah baat bu mel noonu lañ dégg daal di yëkk bi daal di koy def quoi tronc d'arbre bi bi ñu dagg noonee bi yone saasam doon taxaw mu ne misla sawtil ishar hatta nazala an-nabi léegi mu mais defu ko rek arrêté da continuer quoi gars yi nag xaw a jaaxle quoi waaw ba yeneen saa salaam wàcc waaw yeneen saa salaam wàcc ba ak ba ñëw ba ci ba ci ba ci fi mu nekk ah ba ñëw ba fi nga xam ne foofu la euh, nekk moom ëkk wi ah fi nga xamante ne nii nag euh, mooy hatta nazala fa wadaa mu daal di teg moom sallallahu alayhi wasallam yadahu alayhi jël loxoom daal di koy eh, teg ci li nga xamante ne nii mooy ci kaw ëkk wi mu ne wa fii riwaaye am na ci riwaaye noo xamante ne nii noonu la ñëwee ah ah nu mu ñëwee yoo xamante ni dañ ne noo xam ne imaamul Buxaari yëpp moo ko solo parce que da xam ne hadis bii nii en tout cas Seydina Jaabir kii moo ko wéete quoi imaamul Buxaari rahimahullah moo ci wéete imaam Muslim solowu ko mu ne fa wadaa yadahu alayhi yonent bay saasaam jël loxoom teg ci fa sakana mu daal di dal daal di noppi daal di dal mu ne wa fii riwaaya am na neneen tamit nuñ ko soloowe ba léegi euh, nu ñu ko soloowe ba léegi dane fa lamma kaana yawmul jumaa bi nga xam ne ci la bésub àjjuma comme ni nga xam ne yonent bay saasaam ci la doon am sunnaam bi ci taxaw qaada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala minbar yonent bay saasaam bi mu agsee mu daal di toog ci minbar bi ndam comme imaam yi boo dugg see da ngay toog ci min minbar bi euh, léegi bu ko defee euh, euh, noddukat bi daal di noddu léegi nag bi mu toogee ci minbar ba bu bees bi ñu defar fasaaxatin naxlatu waaw mooy mooy dañ nax la parce que cosaanam mooy dàtt boobu dàttu tàndarma la woon garabu tàndarma la woon mu daal di yuuxu allati kaana ba nga xam ne nekkoon na yaxtubu indaha doon doon doon xutba fa ba mooy da ci doon taxaw hatta kaadat an tanshaq tuutee des mu xotteeku la wax tellement <laughs> lam jooy jooy yi <laughs> tronc d'arbre bi jooy yi bari <laughs> mu ne wa fii riwayatin am na ci beneen lu ñu ko soloo fasaaxat fasaaxat mu ne koon wa fii riwaya fasaaxat am na nee na nuñ ko soloo beneen nuñ ko indee dafa yuuxu siyaaxa sabi yuuxu gone mel ni ak gone gu yuuxu waaw fa nazala nabi yoneen saa sallam daal di wàcc ci min minbar bi nga xam ne moom lañ ko defaral sallallahu alayhi wa sallam ba ni muy jëlee dat bi mooy tronc bi yëkkati ko ah, fa dammaha ilayhi daal di koy taf ci dënnam fa ja'alat ta'innu anina sabi nga dégg dënn kii bi tronc d'arbre bi ëkk bi <laughs> di di di di lii nag li muy li muy gën a niru mooy bañ ko bañ ko dindee garab gi mooy dañ koo dindi woon léegi nag suuf que date bi tronc bi lañ jëloon teg ko noonu ci biir jàkka ji yeneen saa saa doon ci taxaw saa bu ñëwee taxaw ci moo tax fa axadat parce que bu doon boo xam ne dafa des ci ci suuf ah en tout bi day wane day euh, du lu ñuy xëcc noonu rek mu deñ wala lu ñuy yëkkati nee na fa ja léegi bi mu ko jëlee daal di koy taf ci boppam fa ja'ala ta'innu anina sabi <laughs> mu nekk waaw date boobee di di di di di di di di di onk onk waaw onk xale comme xale buy jooy ba pare di di onk di onk noonu la doon def nga xamante ne mooy lii noonu hatta istaqarrat yoneen saa sam sax ko ci woppam muy def noonu ba ni nga xam ne nag ci lay dale nag mooy mu noppi xaala bakat ala ma karat li taxoon mu doon jooy mooy lan ala ma kaanat te la nga xam ne nekkoon na tasmaw doon ko dégg min a zikri ci euh, xutbaay yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne moom la doon def ci kaw waaw mu xam ne eh, c'est c'est c'est léegi moom jeex na ko waa yonent saa saam utal nañ ko beneen affaire léegi kon man moom dootuma amati loolu loolu la doon fii quoi <laughs> rawaahul Buxaari mu ne xadiis bi al imaamu Abu Abdillah al Buxaari rahimahullahu taala moom moo ko solo kon gis nga riwaaya yi nga xam ne moom la indi indi na bi mu njëkk indi na wa fii riwaaya wa fii riwaaya wa voilà mooy ñetti mbir la indi ñe boo ko booleeg bële muy ñeent léegi laaj bu njëkk bi mooy hadiis Seydina Jaabir bi est-ce que moom dong ko solo mu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad sëriñam solo woon na ko bu ba bu yàgg waaye na ko noonu al imaamu An-Nasaa'i ak Ibnu Maaja na ko noonu al imaam ad-Daarimi rahmatullahi ala al jamii ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ka solo al imaamu al-Buxaari rahimahullahu ta'ala léegi dañuy jël lim fi indi bu ko defee wa fi riwaaya wa fi riwaaya de toute façon yu jaabir yi ñaar la ci indi eh, dinañ gis ak yenn yi léegi mu ko indi comme liñ la waxoon kitaabul manaqib baabu alaamati nubuwati fil islam te hadis mel nii waxoon nañ la yeneen saxaaba solo nañ ko après ci biir dinañ ko gis insha allahu taala imaamul buxaari nag buntu bii nii avant hadis bi am na beneen bu mu indi woon bu sayyidna ibnu umar doon wax tamit ci mbiru Euh, euh, ëkk bi wala dattu tàndarma bi nga xam ne ci la yeneen saa saam doon taxaw euh, loolee muy hadisu ibnu Umar doon wax ci lii radiyallahu anil jami' al imam al Bukhari kon kitabul manaqib babu alamati nubuwati fil islam mu ne hadathana Abu Nu'aym mu ne nettali nañu Abu Nu'aym di al Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhair ibn Dirham al-Qurashi al-Mula'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala al-Ahwal siiwoon ci Abu Nu'aym gane àddina 130 génn àddina 218 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdul Wahid mu ne kii nettal mooy Abdul Wahid ndane Abdul Wahid ibn Ayman voilà mu ne nettal nañu Abdul Wahid ibn Ayman di Abdul Wahid ibn Ayman al-Qurashi al-Makhzumi mawla Abul Qasim al-Makki rahmatullahi alayhi kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu de dañu ma ko qaala mu ne sami'tu rahimahullah sami'tu abi mu ne dégg na baayam di Ayman al-Habashi al-Makki rahmatullahi alayhi fii woon al-Habashi al-Makki rahmatullahi alayhi moom itam kañ la gën a addina kañ la génn addina loolu de dajuma ko an Jaabir ibn Abdillah moo ko jëlee ci Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Sa'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñii ne Abu Abdirrahman ñii ne Abu Muhammad radiyallahu anhuma di saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu ta'ala anhuma génn àddina entre soixante-huit ba quatre-vingt-dix diggante quatre-vingt ba quatre-vingt-dix loolu lépp ay wax la wallahu ta'ala a'lam anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqumu yawma al-jumu'ati ila shajara waaw aw naxla mu ne yonent bi saa saam daa ne woon bésub àjjuma mooy ci xutba yi lay wax voilà da doon taxaw ci loo xamante ne benn garab wala mu ne wala benn tàndarma waaye tàndar mooy garab googu mooy ëtt woowu ci tàndarma la woon garabu tàndarma la jógoon fa qaalat imra'atun min al ansar mu ngi nii voilà mu ne fa qaalat mu daal di wax imraatun benn jigéen minal ansaar yi après dinañ la wax tamit riwaaya Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi Abul Abbaas radiyallahu anhuma kon inshaa Allah mu ne kon benn jigéen fa qaalat imraatun minal ansaar aw rajul mu ne am benn jigéen ci waa lansaar wala boog benn waay mooy fii da ngay gis ne moom dafa sikki sàkka mooy riwaaya bi day sikki sàkk kooku est-ce que ab jigéen la woon wala benn waay la mais li sûr moom mooy ci waa lansaar la bokkoon waaw kanta euh, euh, euh, Seydina Sa'd ibn Sahl ibn Sa'd moom sikki sàkkawul waaw dane benn jigéen la woon waaw boo xamante ni mais nañ wax bii ba pare après ñu daal di ñëw foofee insha allahu taala kon mu ne am benn jigéen wala benn góor ci lansaar yi di waa lansaar waa Medina radiyallahu anil jami' mu ne imra'atun min al ansaar aw rajul ya rasulallah mu ne ko ah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ala naj'al laka minbara waaye ne saa duñ la utal minbar foo xam ne dañ ciy taxaw boo taxaw taxawee mooy day gën a féete nit ñi kaw te mooy gën a confortable que lii ngay taxaw nii xaala yeneen saa saa ne in shi'tum bu leen neexee <laughs> yéenay seet waaw comme quoi doo nekk koo xam ne ab sëriñ boo xam ne dangay ngay da ba pare nekk koo xam ne da parce que yooyu boo ko melee après gars yi da ngay xaw a doy waar quoi voilà mooy yeneen saa sara buggu leen a teg benn coono quoi ñoom du moo leen ko digal de ñoom ñoo mais yeneen saa sara daal ni muy taxawee ci kii bi bopp ba léegi insigne ba léegi saa buy xutba ci lii nii muy taxaw ëkk bi ah lii est-ce voilà bu leen neexee voilà day eh, ñëw ab sëriñ boo xam ne fu mu dem day laaj suite bu ma amul suite bu suite amul du ñëw yëfi caaxaan yooyu mooy la exiger ko nag ba ñëpp xam ko ci moom mais yooyu yëfi caaxaan la ça veut dire que yow ñi nga xam ne manuñ laa jëlal suite ñooñ doo leen seeti mukk waaw waaw yàlla baax na ba façon sëriñ yooyu moom sëriñu sant kese lañu duñu sëriñu xam-xam duñu sëriñu kell te duñ dara waaw ñi ñi nga gis ñu mel noonu yëpp sant ba ñu yor kese tax gaaya di di leen di leen topp ak defal yooyu walillahi alhamdu wal waaw waaw xam nga ne ku mel noonu moom kooku kooku chargé la gën doon ci nit ñi waaw kooku def ko dërëm boo amee sa dërëm romb benn waay bu sonn wala koo xam ko sonn demal nga jox ko ko kii moom bu ñëw boobu moom bu fi newen bu ko jox dara mérité ko voilà moo tax nit dangay nekk koo xam ne da ngay yombat nekkat nekkal nekkat defal quoi rawatina boo nekkee kilifa nekk charge boo xamante ne nii ah bu demee sax gars naan ouf de soulagement wala nee na ren tournée bi eh, xam naa du mën a jaar ci ñun gars ah kay moo gën ci ñun sax <laughs> xam nga yooyu yëpp waaw ndax saa yi moom bu ñëwee day rësal suñu kees gi ñu ngi tol kolkolaan fii ngir amul saal manuñu xamul nuñ koy amee mais fu mu ñëwee comme que gars yi dañuy cotiser waaye bon moom li muy laaj daa bari fokk ñu laal ci kees gi mu rusalaat waaw buñ neen leen te ñoom amuñu fullaay ne ko ñun soxlawuñu la waaw ah mooy bu ñëw bu dëratee kii ñu ne non bokkatul ci kii bi daa ah xam naa de moom jamono jooju moom du jàppandi waaw ngeen waxe ko no rafet bu bëgg leen dugal ci ci programme tournée yi muy def en Europe wala en Occident wala en Amérique ah waaye jaar Californie après jóge Cali te loolu lépp ndongo yee koy paas ñoo koy def ay waay fu mu jaar ni àjjana waaw gaa yi di trans waaye yéen yéen a ko may lu wooy trans de yéen yéen na ah. li tax mu leer yéen la de <laughs> bu ñëwee Europe yéen a ngi assuré lool bu nee Sénégal ña fa ne ñu ngi koy assuré loolu ñu ne Europe sax ak feneen di ko yónnee mbir yi foofu mais muy gën leer kooku kay bu leerul dañ koo war laaj lu tax leeroo yow <laughs> leer gi ngeen naan saa yi foo ko gisee leer gi ma ne daa am benn problème kii bu leerul dañ koo war a laaja ah. <laughs> amul problème mu amul problème mu dara dëkk ci lu mel ni palais bu ngeen ñëwee naan këy këram nga boo ko gisee waaye yéen a ko financé <laughs> man nit ñi léeg-léeg damay foog na du ñu xalaat quoi yéen li ngeen koy tagg yéen la yéen la yow sa dërëm ak dërëmu keneen lañ boole ngeen di boole tout le temps di ko yóbbul. kooku bu dëkkul ci pale ñu laaj ko ko waaye <laughs> yëfi caaxaan yooyu da ngeen naan ko sawaay léegi ñun da di fexe am fulla waaw bu leen naree ci tournée yooyu naan bu suite amul ak nangam di exiger yu bari yoo xam ne sinon du ñëw mais garaawul ngeen jaare fa sax ne loolu nag xam naa ñun duñ ko man léegi lépp lu ngeen ci dégg garaawul waaw xam nga moom dëkk bu toll ni dëkk sàngam sëriñ diw tournée yi muy def manuñu ko ci accueillir benn loolu da ñaaw na ma ne la ñaawut daa rafet nga ne la looloo rafet bàyyi leen seen waxi caaxaan yooyu <laughs> yéen a ngi alimenté ñoo fa en façon xalaat yooyu ñoo tax ñu mel noonu ji dina exister quoi waaw c'est le monde à l'envers mooy taalibe yenn taalibe yi buñ yarul yenn sëriñ si duñu duñu jaar yoon te niñ leen di yare mooy yenn ñu bañ leen koo permettre waaw lii mooy dëgg ah. am na mooy léegi daanaka genn taalibe yi ñoo war a yar sëriñ si yenn sëriñ si waaw sëriñ bu mel noonu da xam ne kii moom yëfi bakkanam kese ko tax a jóg quoi ça veut ko que kon ñun xoolul ndax man nañoo manuñu mais nañu bàyyi rek xam nañ lu jaadu xanaa xanaa duñ ñëw di ko dugal ci pukkus dinañ fexe au minimum. comme que ñoo ko ne ñoo nangu mu ñëw kay xanaa dinañ ut mais mu naan ñu bu lii amul lii amul lii amul lii lii yépp nekk yoo xam ne yu cher la ba pare pas ci yenn quartier ya ah fi gën a baax bii di di naan am na dégg naa fa sax hôtel boo xamante ne masoon naa fa ñëw benn jamono foofa nag laa bëggaat yow lu ñuy sax yow loo exigé tabara tabara ñoom dañuy font quoi moo taxit dañ ciy yàq suñu dërëm te duñ am ngërëm waaw bu leen nee am ngeen sama ngërëm moom ngërëmam du ngërëmu dara ah kooku ci mel noonu ngërëmam mu gë ne la téeméer bi mel ni moom ngërëm amagoo dara fa yàlla yow yoboo mu leer la waaw bu dee maamam ju baax ja muy kii wala baayam bu baax ja amoo ci moom tus bu dee ne moom jàpp loolu daa maye dara loolu loolu il faut être raisonnable quoi loolu bu dul woon sant bi ñu yor képp kuñ ko waxoon keneen gaa ne ko yow kook dañ kook kook kook kook kook daa bëgg dund ci kaw nit ñi xanaa waaw kay kook baax dañoo dindi sant bi buñ dugalee sant bi nag ñépp daa mel ni kenn mënatu la wax bu ko moo tax gis nga neen saa salaam ni simple mbir yi ne in tum waaw waaw ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala naj'alu laka minbara ndax duñ la defaral minbar mu neen siitu bu leen soobee de <laughs> fa ja'alu lahu minbara ñu defaral ko minbar falamma kaana yawmul jumu'a bi nga xamante ne nag ci la bisu àjjuma ba daal di agsi nag <laughs> ah léegi mu war a taxaw nag fa mu doon taxaw léegi nag am na minbar bu bees <laughs> ah dufi'a ilal minbar mooy yeneen saa sam daal di dem ci minbar bi voilà ah fasaaxati naxlatu siyaaxa sabi léegi nag eh tàndar dattu tàndar ma bam doon taxaw daal di daal di yuuxu yuuxu gone <laughs> waaw yuuxu gone waaw summa ginnaaw gi nazala annabi sallallahu alayhi wasallam fa dammahu ilay riwaay bi gis nañ ko noonu mooy bi mujjee wax wa fi riwaaya fa saaxat siyaax sabi fa nazala annabi sallallahu alayhi wasallam hatta axadaha fa dammaha ilay voilà bu dee ci riwaaya imaam Abul Buxaari bi nii la fa saaxati naxlatu siyaaha as-sabi thumma nazala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa dammahu ilayhi waaw léegi ta eh, eh, innu amiin mu ngay bii dane eh, bi lu am aniina ta innu aniina as-sabi allati yusakkat bi yusakkan voilà aniina as-sabi al ku ñuy noppiloo ak ku ñuy dalloo gone bu yu du doon jooy bañ la koy noppiloo nag xam nga bu dee jooy yu metti la mooy du ñëw rek lépp arrêté mooy onk loolu ngay dégg mu kii kii ñaan ko waa noppi la noppi noppi noppi ah waaw waaw waay waaw beneen yoon ah kat la voilà muy noppi di onk onk yooyu nag yu mel noonu la <laughs> gàtt garab gi doon def ah kaala kaanat tabki ala ma kaanat tasma'u min adh-dhikri indaha li tax muy jooy mooy lam doon dégg ci xutbaay yonent ba sallallahu alayhi wasallam ci karbu yam fay def di tudd boroom bi tabaaraka wa taala tay xamal nit ñi muy euh, foofale ci xutbaay ajjuma ji loolu mooy bu njëkk bi imaamul xaafizul Buxaari mu tegaat ci beneen riwaaya